fa yaqulu al-imaamu al-haafizu al-hujja shaykhul islaam abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fil baabi saalisi wal ishriin alxaamis an ummil mu'miniina ummi salamata hindin binti abii umayyata hudayfata radiyallaahu ta'aalaa anhaa ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala innahu yusta'malu alaykum umaraa fa taarifuuna wa tunkiruun fa man kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taaba qaaluu ya rasula allahi sala allahu alayhi wasallam alaa nuqaatiluhum qaala laa maa aqaamuu fiikum alsolaa rawaahu muslimun rahimahu allahu taala maanaahu man kariha biqalbihi walam yastati' inkaara walam yastati' inkaaran biyadin wala lisaanin faqad bari'a minal ismi wa addaa waziifatahu wa man ankara bihasabi taaqatihi faqad salima min haadihil ma'siyati wa man radiya bifi'lihim wa taaba'ahum fahuwal aasi kon al imaamul xaafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala ci garab gii nga xam ne lañ nekk boobu ba léegi ci toolu nit ñi sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amiin muy fukkee ñaar fukkeelu buntu ak ñett di garab gi nga xam ne numéro vingt-trois ci tool bi muy digle lu baax njekk tey tere lu ñaaw li nga xamante ne borom bi sopp ko ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu hadiisu Seydina Nu'man ibn Bashir muy ñeenteel bi ci buntu bi waaye doon nekkoon hadiis cent quatre-vingt-sept bi yonent bi alayhi salaam doon joxe misaalum ka nga xam ne daa taxaw ci kanamu yi xuduudullah yi nga xam ne ñooy dëxel yi yàlla teg yi mu aaye ne bu ko kenn laal te taxaw du ko jege tey laaye biir nit ñi di leen aaye buñ ci dem ak ki nga xamante ne moom dana ci dabaj moom yoonam nawu ci waaw dugg ci biir mu ne ñooñu mooy misaalam ña nga xam ne dañoo newoon bokkoonu gaal ñu piloo faas mooy ñu tegoo bant ngir xam kan mooy ne ci kawam ci suuf ba na xadiis ba jeexa woon gisoon nañ ko walillaahil hamdu wal minna tey nag ñu war a continuer walillahi alhamdu wal minna mu ne alxaamis juróomeelu xadis bi ci bunt bi waaye mooy xadis numéro cent quatre-vingt-huit téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett biñ tàmbalee téere bi ba léegi mu ne an ummil mu'minin mu koy jële ci koo xamante ne mooy ndayu jullit ñi way ngëm yàlla yi nan tuddoon ummi salama waaw ndayu jullit ñi dañoo bari woon ba noo ay ummu salama boo ne ndayu jullit ñi rek tegoo ci benn tur loolu moom <laughs> mu bëham la <laughs> wala euh, non mooy kii mooy muhmal la <laughs> muhmal la ndax boo nee euh, mooy kom si dagaa wax turu kenn comme ñu ne Moodu Moodu alors que ñu tudd Moodu daa bari loolu loolu muhmal la mooy tudd nañ tur bi mais nag ñi ko tudd daa bari taxul ñu xam kan la alors que mu bëham mooy koo xam ne moom tudduñu kan la. fii man na fii de li mu gën a jege mooy muhmal la ndax buñ nee day jullit ñi de toute façon xam na ñan la ñuy wax waaw mooy de toute façon moom waxuma Zaynab soxnaay sayyidatu euh, soxnaay sayyidina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ma loolu leer na ma de waxuma ko waxuma soxnaay sayyidina Bilal waaw waxuma soxnaay sayyidina Siddiq ainsi de suite sayyidina Omar radiyallahu anhu mooy bi ma nee ummul mu'minin rek man xam naa ñi ne ah, soxnaa yonent bi la alayhi salaatu wassalaam mais nag kan la ci waaw waaw <laughs> moo tax nekk na d'une part benn mubham la <laughs> ndax tudduñu kan la waaye boo xoolee beneen côté bi day nekk muhmal ndax mooy comme ñu ne Moodu bi rek waaw wàcc Ndakaaru ni man de Moodu laay seet <laughs> wàcc boo maraîcher wala Colobane ne man mii de Moodu laay seet ñu ne man Moodu daan Moodu nga xam ne Ndakaaru la dëkk waxoo manoo sax wax sant bi léeg-léeg sax nga wax sant bi waaye mu nekk muhmal ba léegi mu nekk muhmal waaw <laughs> ndax ña ko fa tudd ña sant noonu daa bari xam nga fii ma ne Sénégal moom boo wàccee Dakar naan Moodu Njaay moom Moodu Njaay yi moom bari na <laughs> xamoo quartier ba xamoo dara niñ ko fi waxe woon <laughs> kon an ummil mu'minin hadith bi mu ngi koy jële ci nday julli ñi kan ummi salama ta yaay ummu salama muy yaayu salama looloo doon dàkkantalam mais la moo doon turam mu ne Hind <clears throat> Hind la tuddoon bint Abi Umayya nekkoon doomu góor gu tabe ku baax guñ doon wax Abu Umayya moom nag ne la tuddoon Abu Umayya mu ne Hudhayfata Hudhayfa la tuddoon waaw am na nag ñu ne Suhayl la tuddoon ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Makhzum bokkoon ci waa Banu Makhzum waaw moom yaay Umm Salama ci waa Banu la bokkoon waaso bu rëy clan bu ci waa Quraysh bu bari ay saxaaba yu tedd radiyallahu taala anhum ne turam moo doon Hind Hind bint Abi Umayya mu ne imaam nawawi nag daa nootal en tout cas wax que ne la contrairement ñi ne Suhayl la tuddoon au lieu de baayam booy dàkkante la moo doon Abu Umayya léegi na la tudd ñi ne yëpp dañ ne Hudayfa am ñu ne non du Hudayfa mais Suhayl la tuddoon di doomi Mughira radiyallahu anha moom yaay ummu salama moom nag baayam dafa euh, tabe woon lool mooy gaatu rakba ah boroomu yóbbal di yóbbal nit ñi bu ñuy wayaasi di leen jox ay xéewal waaw moom ak moom ak baayu euh, adi at-ta'i adi ibn hatim muy hatim at-ta'i dañ leen xamoon ci tabe lool waaye kon nag yaay ummu salama moomu nag salama seen doom la moom ak abdallah nga xam ne moom lañ naan Abu Salama moo doon boroom këram waaye moom mii eh, moom ñu naan ko Ummu Salma comme Abu Dar ak Ummu Dar ah comme Abu Dar ak Ummu Dar Abu ak Ummu Darda ak comme loolu la voilà ñu leen di dàkkantale kooku kon nag mu ngi noonu le waaw kon xam nga moom mbokk la ci ñoom Abu Jahlin ñoo ñoom waa Banu Maxzum eh, moo tax al imaamu az-Zahabi rahimahullah mu moom mi yaay Umu Salama doom bu jigéenu la bàyyi texu Abu Jahlin moo ko jur waaw waaye di doom bu jigéen <coughs> bàyyi texu ki nga xamante ne mooy Xaalid ibnul Walid waaw ñoom ñoo ñépp <coughs> ñoom ñoo bokkoon askan tamit ci waa Quraysh ci waa Banu Maxzum seen baay yi ni ay frère la ñoon ñii nekk baay tex baay tex mooy saraku frère saraku baay wala sa magu baay kon nag ma yaay ummu salama radiyallahu taala anha moom lañ jële xadiis bi an muy jële ci yonent bi di euh, sangam di boroom këram alayhi salatu wassalam annahu qaala nee na mu ne innahu léegi nag euh, gisoon nañ moomuy tarjamaam ci nisaa'un hawla rasul alayhi taala Uh, anha wa ardaaha waaw moom mi yaay mu Salama soxnaa yonente bi alayhi salaatu salaam mooy ki ci mujj génn àddina mooy ki ci mujj génn àddina waaw mooy ki njëkk a génn àddina ci soxnaa yonente bi alayhi salaatu wassalaam moom as-sayyidatu Umm Salama uh, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mu ngi génn àddina l'an soixante yi hmm? ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salatu wassalam euh, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha annahu qaala mu ne neena an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qaala innahu mooy ne yustamalu alaykum dees nañ def ah mu jiite leen kaw mooy ñoo xam ne ñi jiite ñoo leen di nommer waaw <laughs> mooy yustamalu dees na leen ah ay njiit yoo xam ne kom ñu ne xalifa bi moo nommé gouverneur benn dëkk wala moo nemee ñooy kee jiite fii loolu naan yustamalu aleykum umara ay njiit yoo xam ne ah buñ fi newee nag fa taarifuuna am na ci seen jëf yi yoo xamante ne nii yéen bi ngeen ko xam mooy lu baax lay doon waaw dinañ def lu baax yoo xam ne mooy ci li ma xam ne sama hëj yu li ma fi bàyyi man yonent bi saa salaam muy lu baax lu ñépp xam loolu dina am ci ñoom waaye wa tunkiruuna waaye loo xam ne nag ci seen jikko yeeg seen jëf yi ñuy doxale biñ leen jiitee yoo xam ne nag moom da ngeen koy bañ mooy baaxul santut bokkul ci li nga xam ne moom laa waxoon moom laa fi indi man yeneen bay saa saam te noonu la ñu war a doxale waaw mu ne nag koo xamante ne nii <clears throat> këriha mbir mi metti na ko mooy gis na yooyu nga xam ne mooy yi baaxul bien sûr yi nga xam ne xam ngeen ne lu baax la waaw mooy yi nga xamante ne xam ngeen ko ndax innama ta'atu bil fil ma'ruf toppaate wam ci njekk lay nekk kon yi ngeen xam yooyu waxul yooyu lay wax waaw kantaa yi baaxul yi nga xam ne tunkiru na mu ne faman kariha ku mu naqari fekk yow manoo ko soppeek sa loxo mënoo ko wax sa làmmiñ daraja mooy maratibul euh, nahyi anil yow amoo ci ñaari njëkk yi muy loxo wala làmmiñ waaye mu metti la sa xol faqat bari a kooku moom mucc na <coughs> waaw waaye wa man ankara képp koo xam ne moom dafa taxaw nag ah ngir lan wane ne lii moom mooy mooy ne lii baaxul wax koog làmmiñam ndax moom loo moom maraatib bi mooy ci degré yi dindi lu ñaaw moom àgg na foofu moom foofu la tollu waaw mooy moom man naa wax ak làmmiñam ci kaw charte yi ñu leeraloon bi ñu doon wax an-nahyu anil munkari ci imaamu Nawawi doon wax te ñu jëloon ko ci sharh sahihu al-minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhima ci kaw condition yooyu mu matal képp koo xam ne ankara dafa taxaw nag wax ak ñooy koy def mu jiit yoo yële ci ay teggin xamal leen ne ah lii de nii la yonent waaye sa saam jàngaloon wute na ak lii ngay jëf ak yu mel noonu mu ne kooku ku def loolu faqat salima kooku moom muccul walakin waaye ñetti façon nit lañ walakin waaye man radiya képp koo xam ne dafa gërëm mbir mi koo xam ne moom caay-caay gi mu gis lu ñaaw li gaa yi def ndax am na intérêt bu mu am ca ñoom wala bu mu yaakaar ca ñoom tax wala moom ak faiblesse am tax mu daal di gërëm la gaa yi def bañu ko moom maraatib yi amu ci benn moom du loxoom la dindee du làmmiñam du xolam bal sax mooy xol bi mu waroon a bañalu ñaaw lool dafaa far gërëm kontaan ci affaire bi mu ne képp nag koo xam ne noonu la mel faman radi walakin waaye man radiya ku gërëm la ñuy def ci mbon wa taaba ba pare suivre leen ci topp leen ci di leen ci jàppale moo xam ci wax wala ci jëf ah ak sa alal ak yooyu ñoo ko ñoo mooy kooku moom mooy la mooy yonent way saasaam fii la yemale wax ji mooy de toute façon xam nañ li ci suuf li ci tegu mooy kooku moo aw ko ah <laughs> waaw way <laughs> waaw kooku moo alku loolu la wax ji yenu xaalu bi mu waxee lool moom yonent bi saa saxaaba ya fa newoon radiyallahu anhum ne ya rasulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam eh ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ala nuqatiluhum mais ñu mel noonu njiit yu mel ni nga ñu décrire mais est ce que duñ xareek ñoom bu boobaa luñ jël suñuy daal di xareek ñoom. qaala la yonent bi saa saam leen déedéet ma aqaamu fiikum as fekk ñu ngi taxawal ci seen biir julli ñu ngi respecté julli di ko taxawal ñooñu fekk ñu ngi def loolu déedéet luñ mën di def ci caay-caay yu mel yi ma leen wax nii yoo xam ne tunkiroon yéen def leen ci ñetti maraatib yële te sax benn bi mu ne loxo waxu ko parce que boobu lu tax <laughs> parce ku mel loolu mooy gaa yi manuñu ko moo tax ndax bu dee loxo bi mooy mën naa yóbbu ci xare <laughs> waaw mel ni saxaaba yi dañ koy naan ah wax nga ñaar yi de mooy man kariha kooku xam nañ ne ci xolam la ku ko ku ku bañ mbir ma ñu nekk ci lu bon ci xolam kooku mucc na wa man ankara faqad salim ku ñëw salaam nañ wax ah dénoncer affaire bi ci ay teggin <coughs> ngir indiwaat leen amaana dañoo fàtte wala boog nga fàttali rek ndax fàttali dina jariñ nga wax leen ni mu kooku faqad salima ko mucc na waaw wayaakin man radiya ku gërëm wa taaba topp leen kooku moom léegi nag mu des kenn mooy mais loxo bi nag ndax kat comme si ñu ngi ko naan yonent lay saa salaam ah xamaloon nga ñu de <laughs> man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi te fii nee nga ñu mbir ma woo xam ne wa tunkirun am na yoo xam ne di ngeen ko bañ te yaa ñu xamaloon mel ni loolu lañ koy wax <laughs> ah ah ku gis loo xam ne na ko sa noonu la na ko soppeek loxoom. wax nga yëpp nag dégguñu ci loxo afala ala nuqatiluhum ndax duñu xareek ñoom ah la yeneen lay saa saam ne déedéet ma aqaamu fiikum as fekk mooy lii mooy sart bi fekk ñu ngi taxawal julli ci seen biir ah. <laughs> bu leen xareek ñoom te gaa yi yenn ñi yenn ñëw après dañ ko doon taxawal sax c'est <laughs> ñoom la ñoom la de ñoo doon jël affaire yi saa yóbbu julli ji ilaa charqal mawta <laughs> dañuy bàyyi ba ba ba ba ba tàkkusaan bi ñu ne ci seeni mbir rek waaw wala tisbaar bi yooyu bu ñu amee discours buñ def ba catu ja eh, waxtu wa ñu koy dóor julli <laughs> waaw waxoon nañ la li yonent bay sa sa waxoon sëy nam nu Mas'ud radiyallahu anhu ne ko mais kayfa bi ka nooy def bu dee borom bi daa def nga nekk ay njiit yoo xamante ne nii <laughs> ah dañuy jël dañuy repousser waxtu julli wi ba daanaka jant bi ba waxtu way waaj a weesu waaw ba jant bay waaj a dugg kay bu dee tis tàkkusaan la mu ne ko nett bay saa am loo may loo may digal loo may conseil mu ne ko nga julli ko sa kër jullil sa kër d'abord ci waxtu wi après nga dem comme que ñoom boo ñëwul man lañ la rey di ah <laughs> looloo amoon de man lañ la fitnaal ne ah sa waay daal kon dafa génn yuridu shaq shaqqa asal muslimin daa bëgg a eh, l'unité de musulmans la bëgg a yàq contester l'autorité kon nag loolu kenn ñu defal la ci loo xamante ne moom lañ lay faate wala lañu lay tëje waaw mu ne ko julli ko sa kër boo ñëwee ci ñoom nga daal di julleek ñoom mu nekk naa naafila pour yow waaw kon nag mu ngi noonu waxu ko bu leen topp ah, toogal sa kër nga julli ta bu leen faale déedéet waaw waaw yonent bi saa saam comme niñ la ko waxoon bii weesu li mu bëgg mooy wahdatul muslimin waaw maadaama man nañoo supporter affaire yi jëmul ci loo xamante ne kufran bawaaxan la comme niñ ko gisoon ah ci hadith bi nga xamante ne mooy hadith Seydina Abul Walid Ubaadatu ibn Saamit bu 186 bi ah nga xam ne mooy as-saalis ci buntu bi fekk gisu ngeen loolu mooy weddi yàlla bu leer yéen nekk leen ci sam' wa ta'a waaw. même bu dee ne def nañ leen lu metti ak yenn yi léegi al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne rawahu muslim mu ne rawahu soloo na ko muslim imaamu muslim rahimahullah man de xaw ma fan yi lu ma dal mooy baat yi imaamu Nawawi di tekki dama koy fàtte ba ñëw fii door ko mooy bi ñuy gis baatu xadiis bi innahu yustamalu aleykum umara moom de des nañ def mu jiite leen ci seen kaw umara ay njiit fa ta'rifuna wa tunkiruna fa man kariha ku naqari léegi mu ne maanaahu man kariha bi qalbi waaw mooy képp koo xamante ne nii bañ na seen jëf ju baaxul joo jële bi qalbihi ci xolam walam yastati' inkaran bi yadin wala lisaan te manu la ah, bañ mooy wane ak ñàkk d'accord am ah wane ne lii son ça désapprouve désapprouve affaire bi ah wane bëggu ko. manu koo def ak loxoom di ba izalatul munkar gi toxal loolee ñooñu nekk njiit yoo yële wala bilis wala lisaan te la wax ak ñoom bañ deñ wala te ko kooku lay wax ne kooku mooy man kariha bi qalbi kooku nag ah faqad bari a kooku de muccu na minal ismi ci bàkkaar waaw mooy kenn du ko teg bàkkaar wa adda wazifata te li ko waroon charge fonction bi ko yàlla tegoon bu gisee lu ñaaw te yonent bi saa saa wax ko ci hadith Seydina Abu Sa'id ñu ne fàttali ko léegi radiyallahu anhu man ra'a mun munkaran kooku de daal dinay jooxe na li ko waroon li gàll woon ci loosam mooy mu metti ko daraja jooju la yem ci ñetti darajaat yi ci maratib yi moom foofu la ci yem waaye mu ne waman ankara imam an-Nawawi ci suuf balee waman ankara bi hasabi taqati faqad salim képp koo xam ne bañ na la ñuy def wone ko selon sa possibilité faqad kooku moom daal dinay mucc ci euh, bakkaar boobee njiit yooyu la nekke lu ñaaw loolu le waaye wa man radiya bi fi'lihim wa taaba'ahum fa huwa al-aasi kantaa ci gërëm li nga xam ne moom la ñuy jëf wa taaba'ahum bal yamul rek ci gërëm mu topp leen fa huwa kookale al-aasi mooy ki nga xam ne mooy mooy yàlla bi lii daal imaamu Nawawi wax léegi damay rawaahu muslim bala ñu ci ñëwaat ah. mu ne alimamu muslim moo ko solo est ce que moom dong ko solo ñu ne la noono alimamu ahmad nako noon bokku taalib alimamu abu dawud ak alimamu tirmidhi rahmatullahi ala aljamii ñoo ko solo kon alimamu muslim rahimahullahu taala mu ngi ko jëndi ci kitabul imara babu wujubil inkari ala al umara fi ma yukhalifu ash-shar' ma yukhalifu ash-shar' kon mu ne baabu buntu bi nga xam ne moom wujubul inkaari ala al umara'i fi ma yuxaalifu shara'a wa tarki qitaalihim ma sallaw wa nahwi dhalik noonu lañ ko surah yi tudde buntu mooy waru di bañ ci njiit yi di leen ko wan yoo xam ne dañ cee wute sharia ak bàyyi di xare ñoom fekk ñu ngi julli ak lu mel noonu foofu nag al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa haddatha mooy ñaareelu xadis ci buntu boobu ndax xadis bi ñaari yoon même di la mais da koo indi ci ñaari version yu wute deuxième bi nag mooy bi mu wax wa haddathani Abu Ghassan al-Misma'i mu ne ki ma nettali mooy Abu Ghassan al-Misma'i di Malik ibn Abd al-Wahid ko Abu Ghassan al-Basriyu al-Misma'iyu rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn Bashar ak sama beneen sëriñ ñoo ma ko nettali ne Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi al-Basriyu rahimahullah moom mooy Bundar rahmatullahi alayhi jami'an ñoom ñëpp an Mu'aaz mu ne li ñu moom ñoo ko jëlee ci Mu'aaz ibn Hisham ibn Abi Abdillah ah, ad-Dustawaa'i wala ad-Dastuwaa'iyu al-Basriyu al-Yamaniyu rahmatullahi alayhi muy Hishaam ad-Dastuwaa'iyu ah, wal lafzu mu ne nag kanta li nga xamante ne nii eh, muy Mu'aaz ibn Hishaam ad-Dastuwaa'iyu rahimahullahu ta'aala mu ne wala wal lafzu li Abi Ghassaan kaddu yi may indi fii nag. mooy Abu Ghassan sama sëriñ bi du Muhammad ibn Bashar mais Abu ay kaddoom laan bi fii moom moo ne haddathana Mu'az Mu'az moo ñu nettali moom lañ Hisham ad-Dastawaayi noo al-Imam Muslim leeral mooy kan mu ne wa huwa te Mu'az boobu mooy ibn Hisham ad-Dastawaayi muy Mu'az ibn Hisham ibn eh, eh, ibn Abi Abdillah eh, ad-Dastawaayi rahimahullahu ta'ala ah mu ne moom la had mu ne haddathana haddathani abi mu ne moom Mu'aaz mu ne sama baay bi Hishaam ibn abdi abi abdillah al-Basri moom ad-Dastuwaa'i rahmatullah Abu Bakr moom moom moo ko nettali moo ko nettali doom ji an Qataada ta mu jële ko ci Qataada ibn Di'aama ibn Qataada Abul Khattaab rahimahullahu ta'aala mu ne haddathana al-Hasan mu ne ki ñu nettal mooy al-Hasan mooy al-Hasan al-Basri al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri wa Abu Sa'id ah, nga xamante ne eh, kenn du ko présenté an an Dabba ibn Mihsan al-Anazi moo ko jëlee ci Dabba ibn Mihsan al-Asadi al-Anazi al-Anazi al-Basri Abu Abu Shumush Abu Shumush Abu Shumus moom mu ne an Ummi Salama moom dabba moo ko jëlee ci yaay Ummu Salama bint eh, eh, Zaati Rakb radiyallahu ta'ala anha zawj an-nabi muy soxna ci yonent bi soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala innahu yusta'malu alaykum umara fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim walakin man radiya wa taba qalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ala nuqatilum qala la ma sallaw ay man kariha bi qalbihi wa ankara bi qalbihi ha <laughs> mu ne après mu indiqué léegi kon lii mooy xadiis bi nii la ko al imaamu muslim indi na ci yeneen càllale daal di euh, taxawaat ci bi tuuti kon xadiis bi yaay umu salama radiyallahu taala anha wa ardaaha dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam de dane innahu këne de yéen de dina nekk yustamalu aleykum des nañ def mu jiite leen seen kaw umara ay njiit loolu mooy yonent bi alayhi salaam mu bokk ci mu'jizaatam yi di ñu xabaare loo xam ne ñëwagul te ni mu ko waxe noonu la amee waaw caa kii lañ ci teg njiit yu mel noonu feeñ waaw moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu da doon wax ne man de maa ngi muslu di ñaan yàlla mu musal ma ci njiitu gone yi jeunes yi nga xam ne ci Quraysh la bokk lu leen neex la ñuy def buñ fi ñëwee waaw yàlla na ma ci yàlla musal moo tax xam nga nit ñi dañu wute kañ la génn àddina Seydina Abu Hurayra radiyallahu mais ñu bari dañ ne la cinquante neuf la génn àddina ginnaaw gàddaay yonent bi saa saa nga xam ne année boobu mooy année bi nga xamante ne l'an soixante juste mu Muawiya génn àddina Yazid ñëw. yàq fi yàq yu garaaw waaw ñu naan déet mu jóge fi daal dafay teg doomam comme niñ la waxoon moom itam mu ñëw fi rek yàqati fi yàq yu doy waar ak ñoo xamante ne ay umara yoo xam ne dañ leen di jiital <laughs> waxoon nañ la dinañ ñëw ci façon euh, Ubaydullah ibn Ziyad alayhi min Allah ma yastahiq ñii ñoom ñoom après après ñoom après ñooñu quoi ñoom Hajjaj ibn Yusuf teg taw ginnaaw ba ainsi de suite yoo xam ne dëgg la dinañ di aj ni nit di def aj waaw moo tax Mawlaana Ibnu Umar xalifa bi da ne euh, Hajjaaj ne ko na nga ànd ak na Ibnu Umar waaw lépp lu mu def ci aj ji suivre ko topp waaw mooy loolu kenn du ne kii li muy def baaxul loolu la loolu la Yonent naan taarifuuna fa taarifuuna di ngeen xam ci ñoom loo xam ne lu baax la waaw waaye wa tunkiruuna de rey yi ñuy rey bakkan yi ñoom Ubaydillah ibn Ziyad ak ay Hajjaj yooyu te am na ñoom rien que pour asseoir leur autorité li ñu doon def mooy rey waaw rey di tour ay fat ay bakkat rek seen yoon nawo ci te képp ko wax ñu teg la ci waaw nag ñu meew noonu ba pare di rey sunna mais di def yu gaaw mu ne ñu mel noonu nag dinañ leen mu ne dina am te loolu noonu mu ko waxe wallahi noonu la amee waaw waxoon nañ la ad-diinu nasiha ñu ne la li man lillah wali kitaabi wali rasuli waxoon nañ la bokkoon na foofu sallallahu alayhi wa sallam nasiha li rasulihi mooy gëm ko sallallahu alayhi wa te gëm lépp lu xabaare te xam ne noonu lay demee waaw te noonu nga koy waxe la demee noonu la ko ñépp dunde ba léegi nii looloo xew waaw xoolal réewu jullit yi rek ay gaa yoo xam dañuy ñëw nekk fii noot ñépp di def lu leen neex waaw di def lu leen neex waaw mel ni seen seen réew mi seen baay wala seen maama ko moom waaw dóor seen royaume di def lu leen neex bu dee ñay wax royaume wala ñu wax république sax nga gis réewu jullit yi ay rend waaye ñëw jël pouvoir yépp enquimoo ko boppam ak njabootam ak ña nga xam ne ñoom la àndal ku yëngu nag jël justice beeg police beeg gendarmerie bi def ko mooy les bras cassés yi ñu doon wax keroog waaw ngir ñuy mate waaw ngir ñuy rëq diggu képp koo xamante ne wute gaan ñoom waaw walla iyaazu billaah waaw léegi nag mu ne nag gaa yooyu kon yonent bi saa salaam loolu mu xam ne moom la doon wax prophétie goo gële moom alayhi salaatu